xanaa dangay wax rek la xasanul banna waxoon fa xaqaiqul yowm axlaamul ams wa axlaamul yowm xaqaiqul gaddi mboolem réalisation yi nga xam ne moom ngeen teg bët tey ay rêve yi démb woon kon rêve yi ngeen am tey ñu am ko ci yéen résultat bi ëllëg lay doon yàlla na ngeen ko fekkee jàmm ci darajaay yonent bi kon jërëjëf responsable moral yàlla na yàlla yàggal la ci kanam bopp bi te seexandoo yaa ngi tàmbali di am seexandoo yaa ngi tàmbali di am wax dafa baaxul digge baaxul waaye incha allah seen xol dina sedd te yàggatul sax da ngeen teg ci loolu bët kon ñu jox al oustaz Idrissa mu ubbi jataay bi ci alquran ñu door a jox sëriñ bi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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام صدق الله الله العظيم kon alhamdulilahi rabbil alamin eh, yegsi nañ léegi ci li ñu doon xaar eh, ñu doon xaar cheikhu awaanihi waaye ñu doon xaar marjiul ulama ñu doon xaar as-suufi an-naqi as-tahir al-xaalis moom ki nga xam ne duñu ko wone waaye yushaaru ilayhi bil banaan moom ki nga xam ne duñu ko présenté ndax moom enraf min an yu enraf sëñ bi conférence loo na ko ndax aaya yi mu tudd ubbee ko conférence loo na sëriñ bi indi na bayaan indi na wàll elm bii nekk riwaaya bii nekk diraaya bii lekk ak laduniyaat ñaar yi amatul solo ndax këyit ya nañ waaye bi gën a am solo tey mooy bi mu war a wax muy al laduniyaat këyit àttanul ko benn toq ci bu yooyu su su waddoon ci àdduna bi àdduna bi tàkk kon ay ladunayaat la wa allamnaahu min ladunnaa ilman lii kenn mënu ko am nag lu dul nga am taqwa wattaqullaha wa yuallimukumullah taqwa nag dara ëpput ca sa dund regleetut sa lekk doyatut sa nelaw doyatut noppale ngir soxlaay doomu aadama yi lépp lu ñu réeree ñëw laaj la ko nga xamal leen ko waaye lépp lu ñu ñàkk ñëw sàkku ko ci yow nga jox leen ko kon xafizaka allahu wa ayadak kon li ñuy wax rek yaa cheikh al fadila takallam wa ruuhu al qudsi yu ayiduk سلطان الأولياء مولانا جيلاني سلطان الأولياء مولانا جيلاني جيلان أولياء سيدي جيلاني جيلان سلطان الأولياء جيلان من في رجال الله ما كانت جدي رسول الله في الأصل رباني مولانا جيلاني جيلان أولي سودي مولانا جيلاني جيلان أولي جيلان واسيل شخصا با واسيل شا حماد واسيل محي الدين عبد القادر جيلان مولانا جيلان جيلان أغني سيدي جيلان جيلان سلطان الأولياء أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله البارئ البريات عالم الزواهر والخفيات والمتلع على الدمائر والنيات أحمده سبحانه وتعالى حمدا يملأ الكائنات وأشكره شكرا nanaalu bi waasii fadlihi jazira alxibaat ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lahu fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa ma lahu min alasmaai wa alsifaati wa alafaali wa alkamalaat وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد السادات صاحب المعجزات الباهرات والآيات البينات والبراهين القاطعات اللهم صل وسلم على خديم الحدث القدسية عين رحمة ربانية أمين الأسرى الإلهية عروس المملكة السمدانية بسات الخلة تاج المحبوبية الفاتح الخاتم مولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار عظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ey yow borom bi subhaanahu wa taala yàlla mi nga xam ne yaay njëlbeen bi amul tàmbali ca cay yaay aji des be dappet amoo jeex moos be moos yow yàlla yaay ki tiim kenn sutu la yow yàlla yaay ki ronu kenn suufu la yàlla yay penku yaay sow yaay bët saalum yaay gànnaar loo samp kenn du ko sempi waaye loo sempit kenn dootu ko sampaat ku la yootu romb la ngir yaay ki fudd loxoom ku ne jàkk du yem ci yow yay ki fudd boppam ku geestu du la gis ngir yaay ki wëlbati boppam yàlla ki sëgg jaas na mu gis la ngir yaay ki ko tiim waaye ki tiim jomb na mu teg bët ci yow ngir sa kaw la taxaw kon kenn nekku fi kenn jokkul kenn faccul kenn duggul kenn génnul kenn yéegul kenn wàccul kenn nekku fi dara jógu fi al kull min al ilal kull lépp yow yàlla dong yaay yàlla yaay ilaahu eh, yàlla sa tànn rek mooy tànn tànn guddug sa tànn toppandoor dong la toppandoor yépp lu mooy yàgg day mujj a nax saay rek ñu ngi lay ñaan yoo ki tedd te di mukk yoo ki mun te doo mukk yoo ki sañ te doo saña di mukk sañ mboolem walangaanu teraangay xéewal yàlla bu mu dakk mukk di walwali ci kaw sayidna muhammad eh, benn jëmm jooju nga xam ne eh, sàppi na munta amati ci nguurab yàlla ku mel ni moom di amaat la wey jigéen musta meññ lu mel ni sayidna muhammad fii ñu toll jigéen meññul lu toll ni sayidna muhammad lii di dikk jamono munta tabeeti ba andi ku mel ni xayru xalqillahi mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon muhammad mooy kan ngir jegañal ko ba nit kese mun koo dégg nel benn donju jamaa bu ñu sànni ci biir e, géttab jur lépp neefere la kenn kii jamaa mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam du xëy du soppi du sappi du doyadi du yées du musa dellu gannaaw ku mu ngemb yaay daan ku mu tingoom yaay téye banqaas ku mu yéegal yaay jote ca kaw lu mu bëgg rek daje nag yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan loolu yàlla bu mu deñ mukk ci mboolem sahaaba yi ak képp kuy xeeñtu yoon yu baax yi ba keroog doomi aadama di dajak boroomam alhamdulillahi rabbil alamin di njëkka waafaat ci kanamu yàlla darngu ci kanamu màggu buur bi sukk bees laa suñu pas-pas ne yoo yàlla yoo rek yaay yàlla yaay ki amut moroom ki am moroom motul boroom ki mot boroom amul moroom ñu ngi nuyu bokk yépp ak fu ñu jóge ci àddina bi góor jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo bi jëmm yi nga xam ne ñoom ñoo sooke solo ndax ñaw lu mu rafet lu mu rafet a rafet lu mu dëgër këkk bu amul pas-pas foo pare boo ñodde ri mu bàyyante ni ŋàpp daal di ŋàppeeku waaye ñaw lu ñu ko saax saaxi te mu am pas-pas boo ñoddee du mos a bàyyante mu pas-pas baa tax kon kilifa gu baax yal nañ ko yàlla may yaa bi ci lu ñu soobu ak lu ñu bëgg ak lu ñu nomm yal nañ yàlla topp la jëmm joo xam ne jëmm gu mota topp la jëmm gu jëmm la ci biir jëmm yi di kilifa yi daayira bi nga xam ne bu dul bi juddu barkaati démb ca Paris ba Cheikh Ibrahim jóge États-Unis daayira boo xam ne ci biir semaine bi la gane àddina yàlla nay njiglaay yaa rabbi te njiglaay lay doon sax budul daayira boobu bi mujj gane àddina fii ci Dakar ki ko jiite di jëmm ji sama càmmoñ doom la jarbaat la xarit la soppe la wóllëre la am di jàmm la waaye li ñu naan kenn ku nekk la nga nàmp rek ngay tàqamtiku euh, démbam yu rafet la yoo xam ne ñoo ko gunge ba mu yegg si tey waaye bu jigéen ni ndey mel ku xam ni yaay mel benn onkab jigéen ci mat bu góor yépp segondi mar muñ ko delloo njukkal ca métit ba ca sacrifice ba benn nga mucc léegi delloo liir bi kër ga benn mu muccadi ñoro bi ko léegi benn nga muccadi foog benn am ci way juróom saa su ma gisee ndeke lii wax ma téy ne làmmiñu zaahir la ndeke làmmiñu baatin la ruuxoom moo doon wax dafay ne sëñ bi bés bu mujj bés bu tar la bés bu raglu la sama bés bu mujj googale maa ngi sàkku ci yow kiy mujj ci man ci bàmmeel yàlla na doon yow mbokk yi yéene bi kan moo ko mën a fay ci àddina mooy man naa dee yoo ngay aji dund nga jiitu ma sama biir bàmmeel ñu jébbal ma la nga tëral ndeke ruuxoom mooy wax euh, lisaanul xaalam mooy wax ndeke baatinam mooy wax te muy pàkk goo xam ne pàkk gu mot te xalaat nit ki war naa kaddi kaddi ba woo kongu ngir fan yu mujj doomi adama ci kaw suuf waaye fan yu njëkk doomi adama ci ron suuf les derniers jours de l'homme sur la terre lu ñu war a xalaat la waaye ay fan yu mujj ci doomi aadama ci kaw suuf si boo tëddee ci kaw lal bi yan malayka ñooy njëkk a ñëw may wa naziaate xarqan danañu sëgg sa nopp gi ne yow doomi aadama yow ki ñëwoon gane si àddina ñun dey seet nañu mbooleem goxu àddina gox goxaani gisatuñu benn tibb bu war a jaar ci sa pour ruy ak nooyaayam buñ la koy xool di mooñ sa pour bu ñuy bàyyi rek mu génn say bakkan sa lekk jeex na euh, fatahaya fastarit nga gestu yem ci moom ñu foog ne sa njeganaay moo bëgg a jeng ku baax ku la jegeñ defaraat sa njeganaay fomp say wut kii fomp sa yuut kan la mooy ki nga tongoloon kii fomp sa yuut yi kan la mooy ki nga bañoon ki nga doon xonjom ki nga doon déebaa déeb ki nga doon def ay lettre di recommander buñ ko nome nañ ko folli bu mu jiito bu mu tekki bu mu yor bu mu mun kooku moo jagalat sa njeganaay bi tey jël musuwaar fompal la sa yuut googal xamul na yow tey yaa ngi branché wu fréquence bii tulli tey kenn dégg ko budul yow kooku di génn daje keneen ci ëtt gi mooy wal nashitaati nashitaan ne yow doomi aadama yeewi nañu mboole mbuusu àddina seet nañ château d'eau yi fontaine yi fleuve yi oasis yi laj gisatuñ ci benn toq ndox bu war a jaar ci sa bëli jeexal nga dootoo naan sa frigidaire bi li muy sedd yépp du canette yi du jus du crème glace du balbastique du oke du dara yow dara loo dootoo ko moccati sa làmmiñ bi tey jeexal na ci naanaat lu sedd te frigidaire bi yaa ko jëndoon nga xool càmmoñ ñu foog ne ba tey njëganaaj bee jeng ñu defaraat ko déedéet xooloon nga ki dikkee ndeyjoor dem na yaa ngi xool ki dikkee càmmoñ mu ngi dem buy paree wasaabiati sabhan xuus ni jën di labee ci ndox lab nañ ko ci àddina xuus nañu mboolem bërëb gisatuñu dara luy nokki lu war a jaaraat fa saabiqaati sabqan sa dox jeex na tey dàll bi bu génnaatee ci mbedd bi keneen na ko sol sa musóor bi buñ ko séenee sa kaala bi ci bopp keneen la ngay gestu gauche di gestu droite lépp lu doon jeppiloo kawar buñ ko wotee ñu dindi ko di ko ñoddi muy metti mel ni yaram bu ñu dagg dugal ci ay dëg di ko xëcc bii mooy bi gën a yomb nga nekk ci loolu boo daggoon wee li koy jébbiloo li doon yëngal butit yi kërandoom yi res yi wextan yi li doon yëngal say dëmbeen li doon yëngal say awra say oom say lupp say dejoor say tëstan say tëkku jara say conc say wagg say loos lépp ñu dajale ko fal mu dabbiraati amran malakul mawt ne ko pour xeet ñu darla lu ko moy teraanga yàlla jëm ci Seydina Muhammad ngir bu mu déshonoré doomi aadama lu ko moy bu ñëwoon poqet bakkan bu ñu tëbëre dafay xotti zeng bi wala mu dóor dal bi génn ci biti waaye ma lay koy koy téye muy kat-kat ba sedd guy bés boobu nga di ko xalaat nag xalaat na yow bés bu la loolu dikkee kii na la taxawu keroog kooku doomam moo nekk ni moo jiite almaqam al waaye ndekk beneen mu ngi ñëw loolu dina tollantiku te mënuma ci dara baay bi wooma ba ci gannaaw néegam benn garabu new mi ngi fa woon mu natt ay jéego natt ay jéego ne bu ma faatu fii nga may tëral yaayam li mu defoon baayam def ko te yaayam ba mu faatoo mag jarbaate alxaji abdul aziz si yal na yàlla ci barke ñun ñoo mujj ci moom man maa ko jiitu ci bàmmeelam bindal ko li nekk diggante ñaari wagg seydina muhammad te na nañ képp ku ñu ci tëral texe nga ma bind ko ñu jox ma ko ma tëral ko dellusiwaat ci kër waaye baayam ba mën na tele ne bu ma faatoo fii nga may tëral mën ko yow wax nga lu diis de mën ko waaw yaakaar bu mu am ci yow la te yàlla du tas yaakaar yi de dool na sama jëmm ji mooy waxati de du jëmm zahir bi sama jëmm baatin dee naa ba noppi damay maslaa rek mu ne waaye pare na dafa am lu may xaar rek bés bu sottee rek lii dina sotti ma dikk rek ba ci nawet bii passé ni ñu tàgg si ma ko ma xalaat na man de am naa mbir tey ni ma tàmbalee jéem ci mag te kii bu dee sama sagolo maa koy gasal bàmmeelam man ak peel ak pikk bañ ko bàyyee kenn ba am fu ma ko tëral lii mbir la ba may dugg ci kër gi jullee ko ndeke moom gasoon na bàmmeelam tabaxoon na lépp kan mooy gën a ragal yàlla kii bàmmeelam nga xam ne buñ la ci yoor mën na ne yabna aadama taqdimul yawma ala ma qaddamta min amalin yow doomi aadama li nga jiitaloon yépp tey mi ngi ni ak fonction boo amoon ci àddina bi président de la république daan nga génn pale bi premier ministre da nga génn primature ministre boo mun munti doon da nga génn sa ministère ambassadeur bi da génn ci ambassade ba waaye député bi député bi da génn ci assemblée nationale bi ingénieur bi dana génn laboratoire bi professeur bi dana génn ci pôle yi ñu nekk keroog bu ñu la yooree mu ne doomi aadama yaa ngi doon ree sama kaw di xaqataay tey nga biiñ sama biir tey nga binni sama biir yow doomi aadama suul nañ la dem nañu bal li ci des xam ni lu ci tegu mooy munkar ak nakiir waaye nee nañu almawtu shadidun waaye wa ma baada almawtu ashad dee metti na waaye li ci gannaaw dee moo gën a métti ndax wal mursalaate ay sax dañuy wàcc si nag sax bi moom bët rek la soxlaa lekk du jëm fenn budul ci bët sax bi moom ñuuxitu bakkan rek la bugg a lekk bu tàbbee ci bàmmeel du jëm fenn budul ci bàkkan sax bi làmmiñ la soxla bu njëkk booy lekk boo gisee sax sa xel teey nga tufli léegi nga wocc tey amatoo teeyuwaayu xel ndax li doon teeyal sa xel dem ko doon gis mu sori la tey mu ngi lekk sa làmmiñ mënoo ci dara cër bu nekk ci cër doomu aadama sax wàcc ci di ko lekk ba mu jeexal cër boobu ñuy lekkante ba mu des benn bu mujj kuy xalaat bés boobale ne bés bu ma génnee àddina yow laa bëgg nga wàcce ma ci bërëb boobale nag ma jullee nag ma fa tëral kon kii du addinay karbu karbu moo ñu boole déedéet du yaama neex kaay falu kaay jiitu mooñu ñu boole déedéet lillahi wali rasulihi dong moo ñu boole kon li ñu la jiital ci maqama mahmud euh, yal na ànd ak dalak tal bi xormati sayidna muhammad sallallahu alayhi wa euh, xam naa dana doon lu reetaanu tuuti ci li ma wax kuy wuti ragal yàlla aji ragal yàlla ba romb baayam wuteetoo ku ragal yàlla ku gas bàmmeelam ba dañoo dem génne salañ bi rek dugal ko mu tabax ko doon yendu ciit bàmmeelam yenn temps mu fanaan fa xaaj genn wala bëccëg wala guddi kii booy wuti ku ragal yàlla bàyyi ko wutatoo ci ku ragal yàlla dañ nit nettalikat yi ñooy nettali euh, pédagogue yi euh, ngir jàngale ñaari nit lañ tegaloon nag ne nañu seet kan moo dàqa nelaw ku dàqa nelaw rek ay jël nag bi kenn ki nelaw guddeeg bëccëg yeewu gestu ndeyjoor gestu càmmoñ gisul ka mu doon xaccul ka mu doon defal jongante ci ku dàq nelaw mu daa di reet dóor dënn bi na nag bi moom naa ko waa ci daw na waaye naa yéeg ci kaw jànj bi du jomb ma séen ko mu ne ñaadam ñaadam teg tànkam ci janj gi mu ne ko bu ma yàqal nelaw ndeka moom neloo na ba soppeeku doon janj kon nit ñi bu ñuy romb ay cimetière sax dañ koy du mooy bu ñuy romb cimetière dañ koy du mooy yow nga gas sa bàmmeel sa biir kër sotti ci salañ tabaxal sa boppu néeg di fa def ay jamono kon bu buñ doon kon ku ragal yàlla kii kenn mënu ko jël bàyyi ko yal na yàlla fay la yaa rabbi maa ngi nuyu maqaam mahmoud yépp di leen sant di leen gërëm bërileg barkel li ngeen ci def yàlla bu mu jeexati yaa rabbi yàlla bu kenn ñàkkati ci yéen yaa rabbi waaye di nuyu ni mu ko nettale tey man sama bopp yéen a ngi naan naa wax lu yéeme naa feeñal li passé woon université de nangam waaye mbégte bu ëpp def ma jànn xelo today I am very glad about you thank you very much thank you thank you very much uh, thank you forever maa ngi lay sant lool li ma bëggoon a mooy wallahi làkk na anglais boo xam ne William Shakespeare bu wàccoon tey mun tax lu passé li anglais bu set wecc tey kii dana firi fatiha ci anglais mu neex naqali ñu dégg yàlla bu set wecc mu wëlbatee ko def ko ci français ki merci beaucoup ko Dieu vous donne une longue vie et une bonne santé sant yàlla làkk français bu set Victor Hugo bu teewoon tey lu paase li làkk arab boo xam ne muta mutanabbi bi nga bi ñu defal esthétique nga xam ne nee nañ woykatu àddina yëpp moo leen raw mu taxaw ci weti Dijla ca Bagdad yëkkati loxoom di wax xam yu kéemtaan yooyu ne man maay ki nga xam ne gumba sax ubbi na bëtam xool samay bind daal di gëmmuwaat man maay ki nga xam ne aji tëx sax ubbi na noppam déglu samay woy soog a tëxaat kooku bu fi toogoon tey di wax arabu bu passé li ah, shukran jazilan allah yubarik fiikum te eh, soosey li ñuy wax kani ka soodi i ka kewoma bari ka soodi ak ka kewoma jox sa fas bi sa waay waaye joxal sa fas bi waayam jiital bi ngeen ko jiital du hasard de maamam bakkanam tuuru na ngir l'islam mooy Alpha Yaya Diallo li Sékou Touré moo ko sama nopp dégg ko ba mu ñëwee fi senegal ñëwam bu mujj ba dem tuuba ci guddi mi ngi togg sama weejo mu ne ko naa na yaafa dañu ne Sénégal kaw bolo nka dindin yaaben kaake jande kandootu ma mbaloo kon surtout nin tili buloo mbaa keela do bari Sénégal mu barka bankoolti naataa koy anni mbaara mu ne dama fi ñëw tey man Ahmed Sékou Touré mu ne tàngoon naa sama ngone waaye Sénégal xajal na mu ne dama bañoon colonialiste yi bañ tubaab yi ba leen bëgg ma bañaale la man moo taxoon ma bañ Senghor bañ Félix Houphouët-Boigny ma leen di yekkal lu mel ni xeme mu ne waaye mosuñ maa tontu teraanga rek lañu jëfante ak man tey nag mu ne sëñ bi dama ñëw samay jéego yu mujj laa jël si mu ne tam ma dem ci njabooti xaadimu rasul ne leen jaajëf ci sama ñaari teranga yi mille neuf ba ñu jàppee Samori Touré yóbbu ko Gabon ci dëkk bu ñu naan njole bañ ko fa reyee mu rasul moo toll ca Mayombe moo toll Mayombe daal di ko julle yemu ci loolu 1912 bañ tee Alpha Yaya Diallo yóbbu ko Cap Blanc Cap yi dafa bëri ci Afrique Cap Vert mooy bu Sénégal euh, Cap de Bonne Espérance moo nekk ci Afrique du Sud foofu la jaaroon Vasco da Gama Cap Blanc moom lañu doon tuddee Port-Étienne léegi ñu naan ko Nouadhibou fa lañu yóbboon maamam rey ko fekk Sëñ Tuubaa mi ngi ci cayeen cayeen ak caytu du benn caytu la Cheikh Anta tëdd cayeen bañ ko jëlee gànnaar fa lañ ko yóbbu woon sëñ Tuubaa dafa tooge daal ne bërët jóg taxaw fekk euh, góor gi am sa ta jaxate di nijaay sëñ Abdoulahan mbakk yàlla na yàlla taas ci barke ne ko sëñ bi sa bërët bi dem na doyo lu xew nit mun ko ma faj ko mu ne ko takk na ko yóbbaale na ko mu ne tubaab rey na léegi ku ñu takkal xudbaani alfaaya mu ngi gane àddina boori 1830 tubaab ne ko bul de bul dajale ay doomi aadama di def julli juróom bul dem ci ngénte yi bul dem ci dëj bul dajale doomi aadama bul jàngale alquran mun a ko dee rek ñu arrêté ko 1905 yóbbu ko ex Dahomey muy benn tey capitalam nekkoon léegi capitalam dañ ko toxal léegi nekkatul euh, euh, Porto-Novo léegi dañ ko toxal yóbbu ko feneen Cotonou ñu yóbbu ko foofu ci ex-Dahomey ca 1905 euh, mu nekk fa ba 1910 ñu andi ko ne ko bàyyi nga mu ne duma bàyyi ñu téye ko andi ko Mauritanie 1912 ci lañ ko rey sëñ Tuubaa toll fii ci cayen daal di ko julle sekatu ren sama papa tànk yi laa dox si woon li mu jullee Saamori Ture te Alpha Ture di sama baay muy way juróom sama yaay di Aminata Fadiga ngor mayuma mu tëdd bàmmeel fekk leen te ñëw ma ci njobooti Xaadimu Rasul ne leen jaajëf waaye 1912 ba ñu reyee Alpha Yaya ki nga xam ne ay baatam laa jël dugal ko ci hymne national bu Guinée beñ ko ree sëñ Tuubaa julle ko mun moom laa ñëw leen jaajëf moo tax sëñ Tuubaa jant njolloor la ñépp xam tàngooram baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni li rëbb ah kon kii maamam mooy kooku du taggaate ay maam waaye xam ne fas bi ki ngeen ko jox waayam la te alfa yaaya boobale njaboot la ci Cerno Mamadou Ibrahim bi nga xam ne moo jox wirdu Tijaan mam alaaji Abdullahi Ñas di wéyjuri Mawlana Cheikh al Islam yal na yàlla fay ko yaa di njabootu Cerno Abdul Karim Diallo bi nga xam ne moo joxoon wirdu Tijaan Cheikh Omar Fuuti ci dëkku ñu de Ngawle ci ginnaaw Podor kon ki ngeen jiital tey gàccewu loole wax na fi lu set wecc ak fu mu ko waxoon ci biir académie yi ci biir université yi gën a rëy ca San Francisco Los Angeles ca Boston ca New York fu mu taxoon ci àddina bi ni ngeen tàccoo noonu lañ koy tàccoo jàll yal na yàlla fay la baladul amin bi yàlla teg sa loos yàlla boo daanoog moom abadan ku la bëgg a pàdd yàlla na fa fekk tànk yàlla tànk yàlla na ku ko perte moom xam nga fi nga jëm jërëjëfati professeur jërëjëf ñuy feeñ ci biti ak ñi ci biir mbooloo mi ñi nga xam ne seen garde mayu leen ñu tudd leen ndax dama gis daaw ci gàmmo gi am benn ministre bu ci ñoom mi ngi def kaala boo xam ne ñun ñëpp àttanuñ ko ndeke def koy làqoo yemu ci de mi ngi yore benn gën yére benn almet te ba muy jàng musuta tux ko xam ne ba mu nekk xale tuxul dana màgg di tux waaye ndekk def koy nëbboo ndax def ma diggoon ni ma kii diggee ne bekkara may tëdd sama bàmmeel duma ma du ma bàyyi sa gàmm ndax yàlla ne na yonent bi ne na ma xam sama yonent ah mu ne waxuma ne aw amul feneen waaye de bu fii doy na mi ngi toog téen ma rek bu yàggee mu yëngal gën bi tuuti sex ko ndekk gën gi dara nekk ko ci waaye pour masque boppam balaa ñu xam ne kii benn la ci ministre yi mu ne ko moo tax it bu ëllëgee sa directeur de cabinet dina ne monsieur le ministre lan moo jàngal sa loos bi fekk kaala bu ngand ba dong la <laughs> kon am na ñoo xam ne seen liggéey tax na kenn du leen mën a tudd euh, bàyyi naa leen yàlla lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jiyam yàlla na ant lu ngeen dogg yàlla na ko yàlla def bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, bés bi kiñ ko darajale aw di sama mbokk sama xarit sama soppe sama am di jàmm euh, di turandoo ma am Cheikh Anta ca njañam bu rafet ba bu téenee xam-xam téen ànd moom bu sëggee xam-xam sëgg ànd moom di koo xam ne du moom moo doon wax xam-xam waaye xam-xam moo nekkoon ci biir jëmmu Cheikh Anta di wax lona tam yu rafet ya mustaasam bu jekk ba oyofam ba te diis gann ci zahir ak baatin mbaaxam ba tabeem ba cheikh yàkkamtiwul bu dul nga ne ko lii laa bëgg a xam fu mu ko fekkee xamu ne mbu mu set la sol day toogee ngeen dem ci kon lu mel nii buñ ko defee ci makaanam awa ngir fàttali démbam yu yooyu xam naa ko ci biir réew mi xam naa ko ci bitim réew dama eh, jóge dama dem dëkk bu ñu tuddee Ninawa wala Ninawa ca Iraq boo jógee Bagdad da ngay jaar eh, Tikrit eh, mooy fi Saddam Hussein tëdd nga dem Karkuk nga soog a dem Ninawa fa la yonent yàlla Yunus a tëdd mooy ki jën bi woon noonu Zunnun fekk li ma fa yóbbu woon mooy dafa am àllo yu ñu bindoon depuis temps yonent yàlla Idrissa pont lañ ko doon bindee dañ doon tooyal ban bind ko lakk ko ma gis mooy civilisation bi njëkk foofale ñu leen de somariyun ma dégg ñaar fukki junni àlluwa ak juróom mi ngi foofu defi époque boobal ma dem di seen di seet àlluwa yooyu bët gis ci seen xibla bu ñu doon julli fan la ñuy jublu ñoom gis ñoom ñoo njëkk def constitution ci àddina gi deux cent quatre tomb la woon ki ko defoon ñu ko di Hammurabi mu yem ma be pël moo koy jëfandikoo senegal naa be Kaolack naa be euh, Jolof naa be waa Jolof jaa ngeen jëf yal na yàlla fay yal na yàlla fay la ma gis yooyu te seen xibla bañ doon jublu bu ñuy julli moo jur l'obélisque bi jur l'obélisque bu Sénégal xibla la woon ndeke bu ñu doon julli ñoom boo moo doon seen kaaba ndeke moom la waa Éthiopie defaat moom la ñoom Senghor ngir négritude def ko fii ci Colobane ndeke kaaba la woon bindiñ ci bind ay abréviation la bu ñu la ko tekkilee rek baatin bu dul jeex la da ngay na ay M la ay C ay L la déedéet du làkk latin Euh, du grec du arab moo jóge foofu jël avion jóge Bagdad ñëwaat ci Addis Abeba di dem dëkk bu ñuy tuddee ak sum boo yéeg buum ngay takk seen digg ngay gërëmpew dëgg-dëgg biibul bi desoon fa lañ ko dencoon ba ñuy lakk Jérusalem moo gën a njool lii ci kaw boo xoolee suufa da ngay daanu ma dégg Cheikh Anta mi ngi ci réew ma dafa am gëstu bu ko fa andi wallahi kii moo baax am na ñoo xam ne pour nga gis ko juróomi minute rek lañu lay may nga dugg ne ko lii mooy lan mu ne lii mooy nangam nga génn ñun ñu koy café ba mu dee ñu soog ko tuddee xeebu ma ko tuddee ko benn mbedd te kii dañ ko war a exploiter ne gën a passé nañ fii